محمد رسول الله عليه صلاة الله بسم الله بدأت كلامي وصلاتي وسلامي بسم الله بدأت بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا man yahdihi llaahu falaa mudilla lahu wa man yudlil falaa haadiya lahu wa ashhadu an laa ilaaha illa llaahu wahdahu laa shariika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallaahu alayhi wa alaa aalihi wa sahbihi wa sallama tasliiman kasiiran ammaa ba'd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 yi nekk ci barab bi yëpp ñu ngi leen di nuyu nuyub lislaam boo di assalaamu aleykum wa rahmatullah di delli si waat ñun ak yéen sunu jotaayu waxtaanu fajar ci téere bi ñu bokk damoo di aljaami' fi sunani wal aadaab wal maghaazi wat taarix li abi muhammad abdillah abdillah ibn abi zaydin al qayrawaani al maaliki alayhi rahmatu rabbil aalamiin ñaan sunu borom tabaraka wa taala mu wërsëgal ñu ak sellal ci sunuy pas-pas ak sunuy wax ak sunuy jëf euh, tey jii mooy sunu fukkeelu jotaay ak ñeent di ñaan yàlla azza wa jalla mu barkeelal nu te jariñ ci gindi ci képp koo xam ne rek amoon nga ay lënt-lënt ci diine tey jii ñu ngi war ci li nga xam ne moo di tomb bu njëkk bi ci buntu bi nga xam ne muallif bi ubbi woon na ko te moo di baabun fi sunani allati xilaafuha al bidaa buntu ba njëkk ba njëkk a ubbi nga xam ne daanaka waxtaan yi yépp ci moom la jëmoon eh, ginnaaw bi mu ubbee mu ci interdiction boobu dafay ibbi nag dafay ñëw nag di leeral masala mi nga xam ne bokk na ci masala yi njëkk tomb yi njëkk ci buntu bi nga xam ne moom la ubbee woon ci téereem bi ya jàll loolu lépp daanaka dafa doon loo xam ne rek introduction la pour jullit bi bara war a bàyyi xel ci buntu bi nga xam ne war na caa bi xam ngeen ne ba tey ñu ngi ci buntu bu njëkk bi te mooy zikru sunani allati xilaafuha al bidaa wa zikru al iqtidaai wal ittibaa'i wa shay'in min fadli saxaabati wa mujanabati ahli al-bida' ci buntu boobu njëkk boobu lañ nekk ba tey euh, te moo di sunna pas-pas ak méthode yi nga xam ne bida daa ji yoog moom ak tudd li nga xam ne moo di roy yonent bi alayhi salaatu wasalaam ak topp ko ak leen ci nga nee saxaaba yi radiyallahu anhum ak wattandiku waa bida buntu bu njëkk boobu nag da ko ubbee ab introduction boo xam ne fan yépp ci lañ nekkoon tey jii nag incha allah ñu war a dugg ci tomb yu njëkk ci tomb bi buntu bi rawatina nag sunan yi mu ko tuddee mooy ay ay sunan li mu ci jublu mooy ay pas-pas ak i méthode yoo xam ne mooy sunna yonent bi alayhi salaatu wasallam xam ne nit da ko war a fas ba noppi itam di ko doxale ci biir diineem jàngale fii waaye bala ñëw ci loolu ci firi beeg yooyu dañuy mottali rek la desoon ci tomb bu tomb bu njëkk bi. wala tombu démb bi mooy la ci mujjoon ci introduction bi leeral googu yi mu doon leeral alxawaarij wal rawaafid wal murji'a wal qadariya ñoo ñi nga xam ne ay kuréel lañ yu sànk yoo xam ne mboolem kuréel yu sànk yépp ci biir lislaam ci seen cosaan boo ko toppee de dellu ci seen cosaan sakt boo jël nag yi nga xam ne ay bidaala yum sos ci biir lislaam di ko jaamoo suñu borom tabaraka wa taala yooya nañ xam ne cosaan li ci lay dellu Yonent bi alayhi salaatu wasalaam nag waxoon na juróom danañ mat juróom ñaar fukki kuréel eh, ak ñaar ay tekkiwul ne rek ñoom rek lay doon maanaam mën na koo jéggi moo tax al adad la mafhuma tuddu tudd gi mu tudd ab mooy tàqalikoo bi dana dem ba ci juróom ñaar fukk ak ñaar waaye nag yooye ñooy ñi nga xam ne ñooy source tàqalikoo sect yooyu nga xam ne mooy soixante douze ñooy source ci tàqaliko waaye tekkiwul ci ne ñoom dong la maanaam kuréel lislaam yi xam ngeen ne ëpp nañ ay junni dem wala ëpp na moom junni bari nañ lool kuréelu lislaam yi yu feeñ boo leen toppee da nga yegg junni moom kon lim gii mu lim li ci jublu mooy lay source cosaan yi tàqalikoo nekk ci bidaag wan yoonu wan lislaam ginnaaw soo toppee day dellu ci juróom-ñaar fukki kuréel yooyu ak li nga xam ne moo di ñaar rawatina nag ñeenti kuréel yooyu yi nga xam ne ñooy njëkk a feeñ te moo di alxawaariju wal rawaafidu wal murji'atu wal qadariya ndax feeñ nan ñoom ñëpp juróom-ñaar fukki kuréel yi ak ñaar wala ndax feeñagun almuhim waroom xam-xam yi yi nga xam ne ñoo taalif ci wàllu kuréel lislaam yi ak yi am na ñuy jéem a góorgóorlu ba lim. ba lim leen bañ agsi ba ci juróom-ñaar fukk ak ñaar xawaari yi ñu ñu limal leen ay sakt yu jógee ci ñoom kadhalika ar-rawafid ar-rawafid mooy ash ñu limal leen sakt yi banqaso ci ci ñoom ci moom kadhalika al-qadariyya ñu limal leen kuréel yi nga xam ne ñoo ngi banqaso ci ñoom niki noonu itam al-murji'a ñu limal leen kuréel yi banqaso ci ñoom waaye nag loolu ay banqaas la waaye fii alayhi salaatu wa salaam li mu wax mooy kuréel boo xam ne dafa taxaw temp ane askanowut moom moo sosu nekk kuréelu cosaan ci boppam yooya lañ wax moo tax yu baree bari ci kuréel yi ñuy faral di tudd boo ko toppee ci yooyu lay dellu waaye almuhim balaa adduna jeex moom juróom-ñaari fukki kuréel yooyu ak ñaar moom dana mat ndax Yonent bi sallallahu alayhi moo ko xibaare woon kon loolu boole ci xool ab sakt boo xam ne dëgg-dëgg dafa indi ay mbir yoo xam ne ci lislaam kenn xamu ko woon ñenn ñi sax da ci boole al loola laa chekk ci ne dañuy dem ba xool ne moom mii ca cosaanam dañ koo sos waaye banqaasoo wut ci benn kuréel waaye almuhim la chekk ci ne kuréel yi am ci lislaam tey yooyu yëpp boo ko xoolee boo ko toppee day dellu ca cosaanu juróom-ñaar fukki yooyu ak ñaar wala cosaanu ñeenti kuréel yooyu nga xam ne ñoo ñu njëkk feeñ ci lislaam kon loolu yi bi alayhi salaatu wasalaam xibaare mooy juróom-ñaar fukki kuréel ñaar yoo xam ne dañuy sànku nga xam ne sawara lañ yeyoo wal iyaazu billah mooy seen xaq yooya la shakk ci la tàqalikoo saa su amee rek ci foofu la tege ñi tàqalikoo ci biir lislaam ñépp ci kuréel yooyu rawatina seen ñeenti seen ñeenti ya nag nga xam ne ñooy source kuréel yi te mooy ñi ma tudd léegi daanaka tàqalikoo saa su amee rek la tax nit ka jeng jaar weneen yoon wu bokkut ak yoonu lislaam ci foofu la jóge beneen bi itam mooy li Yonent bi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wax ne ñoom ñépp sawara lañ jëm mooy seen xaq moom na yooyu lañ ci jublu ndax lañ ci jublu mooy ñoom ñëpp dañuy dem sawara ñoom ñëpp dañuy dem sawara ba faaw nga xam ne loolu dañ caa dogg déedéet loolu ahlu sunna wal jamaa kenn ci ñoom waxu liñ ci jublu mooy sawara lañ yeyoo mooy seen xaq bu sunu borom tabaaraka wa ak ñoom ndax ci ay bidaay yoo xam ne day tàbbal nit sawara ca lañ nekk jiyoog ñi nga xam ne dañoo jàpp ne tekku saa si ñëwee ci alxuraan ak sunna rek la muy tekki mooy loola day am fasaasa force la ci yàlla mu def loolu wala a'uuzu billah ñoom la ñuy tuddee alwaidiyya mooy ko jug tëkkoo tëkku ba ñi nga xam ne dañoo jàpp ne suñ borom lu mu wax ne da koy def ci xeetu duma loolu day war ci moom fi saa si force da koy def loolu nag la chakk ci ne ak ndëngte la daa ji yog lool di giinu ahlu sunnati wal jamaa di giinu as moo tax loolu kon lu jara jara bàyyi xel la ñenn ñi sax dañ ciy dugal al mu'tazila ak al jahmiya la shakk waaye aljahmiya moom ñenn ca salafu saalih dañ leen a boole wut ci lislaam ci waa lislaam la shakk kon loolu ay mbir la yoo xamee ne jara bàyyi xel la jullit bàyyi ko xel loolu nag dañ koy tudd ngir jullit bi wattandiku bu baax a baax ci lépp loo xamee ne da caa nekk te bu ko toppee ci kuréel yooyu lay dellu moo xam pas-pasam la moo xam ay waxam la moo xam ay jëfam la la koy muccal mooy jàpp ci li nga xam ne mooy alfirqatu naajiya nekk kuréel bu mucc bi te mooy la alayhi salaatu wasalaam waxoon ne bay mucc mooy ba nekk ci lii ma nekk jamono jii may dund ak samay àndandoo loolu mooy muccal doomu aadama ji du la neen amul lenn loo xam ne lu koy muccal la ci doom ci àdduna ak àllaxira lu dul jàpp ci sunna yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam muy lu jar a bàyyi xel parce que ñoom dong ñooy mucc moo tax ñu de bi tuddee al firqatu naajiya kuréel bu mucc bi kuréel bu mucci bi parce que yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo ne mucc ñooy mucc ci sawara beneen bi mooy loolu mu tudd ci alxawaarij tàqalikoo bi ndax ñoom ñooy cosaanu tàqalikoo tàqalikoo bi njëkk ci lislaam ñoom ñoo ko def alayhi salaatu wasalaam ci yenn ci ay ahadis wala yenn ci ay ko ci as-salaf sadi wax ne ñoom ci ay ahadis ak yenn ci ay wax ne ñoom ñooy xaji xaji sawara hum kilaabu naar kilaabu naar ñoom ñooy xaji sawara wal iyaadu billahi jalla fi ula xaji sawara xawaarij ñooy xaji sawara man naa tekki ñaari tekk ba ci jiitu mooy ñoom xaj maanaam ni ñuy lore doomu aadama yi seen xaj seen baw yooyu ñuy baw ak e, fit lor yi nekk ca ñoom nee na ñoom noonu lañ mel ci xeetu lislaam loolu mooy firi bu njëkk bi nga xam ne dañuy lor nit ñi dañuy perturber nit ñi dañuy nekk ci seen kaw metti ci ñoom lool di leen lor di nga xam ne nit ki bu déggee xaju baw xaj ni muy mettee ci moom beneen signification bi ci des mooy ñoom dëgg-dëgg ñooy xaji waa sawara dañ fay dañ fay baw di fay yuuxu comme ni xaj de ba may wal iyaadu billah loolu nag laa shakk ci ne jullit bi war na ko wattandiku bu baax a baax a baax a baax te ñooña ñooy ñi nga xam ne bokk na ci seen melokaan mooy dañuy topp yu lënt mooy la doon wax keroog ni alayhi salaatu wasalaam dañu wattandiku lu ay fitna mooy ñi nga xam ne lënt kese moom lañ moom la ñuy wër wëruñ la neen lënt képp la ñuy wër loolu nag musiba la ci doomu aadama ji foo ko fekk lënt lay wër loolu wala iyaadu billah musiba la doom bi dafa doom a dafa war a góorgóorlu ba lépp lu leen da ko war a sori yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam ya Aisha nee na dafa jàng laaya ji huwa alladhi anzala alayka alkitaba minhu ayatun muhkamat wa hunna ummul kitabi wa ukharu mutashabihat fa amma alladhina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a alfitnati wa ibtigha'a ta'wilihi wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب neena fa ida ra'ayta alladina yattabi'una ma tashabaha min fa ulaika alladina samma allah fahdharuhum ñene yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi mu jàngee laaya ji xam ngeen laaya ji mooy cosaanu xawaari ji ci xawaari ji la njëkk a jëm ndax ñoom ñooy ñooy xool alquran lënt yi ci nekk ñu ciy jéem a indi ay jeexi jaaxa di ko sotti ci kanamu doomu aadama yeeg di ko indi di teg texte yi li nga xam ne daa nuroo nga xam ne xam li muy tekki dëgg-dëgg boroom xam-xam yi ñoo ko mën a xam wala sax kenn xam ko ku dul yàlla loolu ajuwul ci àtte yi nga xam ne yàlla da koo sant nit ñi yooyu la jéem a jël di ko firee neneen lu bokkut ak li nga xamee ne moom lañ ci jublu moo tax dañoo jël ay yoo xam ne ci yéefar yi la ko yàlla wax ñu appliqué ko ci kaw jullit ñi wala ayaazu billah loolu lu jar a bàyyi xel noonu la def loolu mooy seen mbir. sunu borom tabaaraka wa taala moo tax al imaam ibnu abbas radiyallahu anhuma bi ko ali ibn abi taalib di ko yónni ci alxawaarij mu ne ko buñ ma buñ buñ ma ndax dama ne ma tontu ci alxuraan bu ma indee ay lënt mu ne ko mukk tontu leen ci sunna ndax alxuraan ay anamam daa bari ay signification daa limu moo tax buñ la indilee ay lënt ci alxuraan rek tontu leen ci sunna moo sunna bokk ci li tax ñu sànku ñi nit yi neen ñi di ko daw mooy lënt bu lënt bu ñu jàpp ne mi ngi ci alxuraanul karim ba jàpp ne mën nañ koo sotti ci kanamu nit ñi ba réeral leen sunna koy ñëw leeral ko moo tax danañ fexe ba gàllankoor nit ñi ba duñ topp sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sahbihi wa sallam moo tax gis leen ci ñoom di jéem a weddi sunna carrément jumlatan wa tafsilan wal iyaazu billah te gis ñenn ci ñoom naa dañuy jël lii di bàyyi leneen la ca des loolu danañ ci ñëw ci jotaayee ca kanam dañuy jël al mutawaatir di bàyyi li nga xam ne moo di li nga xam ne moo di al ahad xabarul ahad xadisul ahad nga gis ñoo xamee ne euh, dañuy jéem a wax ne sunna yañ cey jël mooy aju ca wàllu cosaan ya rek amma bu dul aju ci wàllu kii yeeg yooyu moom déet duñ ko jël seen yoon nekkul ca loola wala ñu jàpp ne sax sunna jëmmi sunna ci boppam nekkul loo xam ne dafa ñëw pour pour yoonal waaye dafa doon loo xam ne day wane rek dundu ga alayhi salaatu wasalaam ak doxalinam rek nam daan jëflante ci wàllu àdduna loolu lay wane loolu la chaque ci ne ay xalaat la yoo xam ne ka koy wax daa toog ci am xelam di wax waaye waxu ci diine loolu nag jullit bu ko ràññeewul lu ne mën nga koo def lu jar a xel la. kon loolu mooy seen mbir yàlla sunu borom tabaaraka ta'aala nee nañ mooy wàcc ci alxuraanul karim am na ci ay aayaat yoo xam ne waadixaat yu ñu xereñ la yu leer la te loolu mooy cosaanu alxuraan. ndax mutashaabih danaa ci ñëw incha allah fa am lu ñu tuddee al muta al muhkamul aam am lu ñu tuddee al muhkamul xaas am lu ñu tuddee al mutashaabihul aam am lu ñu tuddee al mutashaabihul xaas danañ ci ñëw ca barabam. alquran cosaanam dafa doon loo xam ne lu leer naññi la alquran ayat yëpp dafa leer yu leer naññi la yuy jàngale la yàlla yàlla jàngale donte yow déggoo maanaam da ngay xam ne lii muy wax nii moom lu leer la donte yow xamul li muy tekki waaye xam nga ne moom ayaat yi daa leer moom. lu tuddee al al al muhkamul aam am nañu tuddee al muhkamul xaas mooy loo xam ne dëgg-dëgg baat bi dañ ko firi fàcce ku ko gis doo am lenn loo ci jiixi jaaxa loolu nag mooy cosaanu alquraanul karim waaye am na ci yu am na ci yoo xam ne daa nuroo li ñu tuddee al mutashaabihul aam mooy loo xam ne mboolem aayaay alquraanul karim dëgg-dëgg buñ la ko leer lu leer ci yow de ndax man ngaa gis fii dara jàpp ne nii la demee te fekk ni feneen fa am na ci yoo xamee ne dëgg-dëgg nam demee bokkut ak bii moo tax borom bi tabaaraka wa ta'aala di wax ni allahu nazzala ahsana alxadiisi kitaaban mutashaabihan mathani loolu la ci wax daa nuroo loolu ñu tuddee al mutashaabih al aam am na ñu tuddee al mutashaabih al xaas mooy loo xam ne jëmmi lenn ci ay barab yoo xam ne ak nuroo daa nekk ci moom maanaam mën naa lënt ci doomu aadama ji mën naa firi di firi leneen nga xam ne spécial ci moom la jëm nee na yooyee am na ci yoo xam ne alxuraan noonu la mel bariwut bariwut nag maanaam du lu bari te it ajuwut ci yi nga xam ne yàlla da ko sant nit ñi war koo def xanaa buñ ko defut seen àjjana ak seen sawara da caa aju lu a bàyyi xel la ndax yàlla du àtte yoonal ci ay jaamam wàcce ci ñoom ab téere ci ab sharia mu doon loo xam ne kenn mënu koo xam a nekk moo a a a ne kenn mënu koo firi kenn mënu koo dégg ñoom lañ bëgg wax mooy sunu borom tabaaraka ta'aala daa yoonalal seen jaamam loo xam ne mënuñu koo dégg nuñ koo xam moom yàlla mi ko yoonal sax mën na ko bañ xam wala iyaazu billah yonent bi alayhi salaatu wasalaam moom xamut doon tekki kon te moom moom moo ko firi ci ay jëfam ak ki waxam saxaaba yi itam xamuñ dëgg-dëgg li muy tekki toog nag laa shakka ci de ndëng te fee ko kaw bi nee na ñi nga xam ne seen xol bi ak jeng da caa nekk dañuy topp la lënt bàyyi la leer ngir lan ngir tab sàkku fitna ak jéem ko firi firin wu gudd woo xam ne bokkut ak na ko yàlla ci yàlla jublu. nasalullah alaafiya muy doon lu jara bàyyi xel fa yattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha alfitnati wa ibtigha ta'wilihi te yàlla nee na moo xam firéem dëggantaanam ku dul yàlla rek moo ko xam wa rasikhuna fil ak ñi sax ci xam-xam te mooy yi nga xam ne ay mutashabihat la yoo xam ne tashabuham dafa nekk ci at-tashabuh an-nisbi al-idafi mooy at-tashabuh am nañu tuddee at-tashabuh al-mutlaq am nañu tuddee at-tashabuh yani an-nisbi al-idafi mooy loo xam ne li tax mu lënt mooy dafa beru waaye buñ ko booleeg beneen aaya mu leer yooyu moom boo xam xam nañ ko moo tax war-raasixuuna fil ilmi bu dee tashaabux yàlla ñoo ko xam da ngay dellu ci ñoom ñu leeral la ko waaye bu ko jëlal sa bopp. am lu ñuy tuddee at-tashaabux al-mutlaq mooy loo xam ne dëgg-dëgg dañ koo xamul moom maanaa bi yàlla moo xam lañ ci nam yàlla da koy wàcc ngir ñu gëm ko yàlla da koy wàcc ngir ñu gëm ko parce que bokk na ci lii koy firi mooy nga gëm ko wax bu jeex loolu ci firim ci lañ koy boole bu mel noonu nag yàlla rek moo ko xam moo tax ña nga xam ne dañoo sëxañ ci xam-xam buñ ci accès la ñuy wax gëm nañ ko lépp ci yàlla la bàyyi ko allahu akbar kon loolu lu jar a bàyyi xel la ci ñi nga xam ne ñoo di alxawaarij noonu lañ koy defee ci alxuraan noonu lañ koy defee ci di ko jéem a defee ci itam waaye sunna moom daa yombul ci loolu kon buntu bi buntu la boo xam ne buntu bu jar a bàyyi xel la ci wàllu tàqalikoo eh, sunu borom tabaaraka wa taala ŋàññi na li nga xamee ne mooy tàqalikoo ci ay barab yu bare bare ci alxuraanul karim suñu borom tabaaraka wa ta'aala nga ñi na tàqaliko ci ay barab yu yu limu ci alqur'aanul karim wala takunu min almushrikiin min alladhiina farraquu diinahum wa kaanuu shiya'a kullu hizbin bimaa ladayhim farihuun bu leen bokk ci bokkaalekat yi ñooñu mooy ñan mooy ñu tàqale seen diima nekk ay guréel kenn ku nekk kontaan ca la nekk ca yow la bokkut ak la nekk fa yow sa yoon nekku ca inna alladhiina farraquu fi diinahum inna alladhiina farraquu diinahum wa kaanuu shiya'a lasta minhum fi shay' yàlla nee na yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam ña tàqale seen diim nekk ay kuréel bokkoo ci ñoom lii bi defe naa ne lu leer nañ la bokk jullit yi waxaan ne wa'tasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu laaye yi ma jàll nag ju ñaareel ji laaye ju raglu la ku ña tàqale seen diine bokkoo ci ñoom maanaam ña nekk ay kuréel ci lislaam ji toppul alxuraan toppul sunna topp ay kuréel yi ay nit ay baaxi maam ak yaay ak bidaa ki cosaan ki bokkaale yoo xam ne yàlla wàccewu ci wenn lay dama ne ñooñu wax dëgg yàlla lañ nekk yonent bi alayhi salaatu wasalaam set set na ca wicc borom bi tabaaraka wa taala dellu di waxaan ne ñi nga xam ne dañoo tàqale seen diine na ngeen ngoyaanu ci gumbu buumu yàlla gi ñenn ñi firee ko alxuraan ñenn ñi firee ko lislaam ñenn fi ñenn ñi firee ko li xam ne moo di sunna te loolu lépp lu wér la moo tax cheikhul islam ibn Taymiyya di wax ne tafasiru salaf tatanawwa'u wa la taxtalif salafu saalih seen firi yi firi baat yi ay ay alxuraanul karim mën naa xeete waaye pour mu juyoo du yomb dog la nag juyoo mën naa am waaye nag dañuy gis la gën a wér day am la gën a wér kon loolu jar a bàyyi xel la jàpp leen ci gumu yàlla ji muy diine muy alxuraan muy sunna bi jàpp leen ci te bu leen tàqali ko bu ñëpp jàppoon ci alxuraan sunna ci na ko mag ñu baax ñi déggee woon su ne mag ñu baax ñi nag kenn ku nekk mën naa yëkkati samp maam ne sama maam moo ngi nii fekk bu ne mag ñu baax ñi ci wala ñii nga xam ne ba kii dem lañ fi jógee ay téeméeri at sax amaguñ ko wala ñaar téeméeri at ñu jublu ci mag ñu baax ñi dëggantaan ci biir lislaam ji waxuma nag ci leneen moo di saxaaba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñi ko ñi ko dar ñi njëkk a ci moom lislaam ak ña topp saxaaba ya te mooy at-taabi'i at-taabi'un ak ña toppoon taabi'iin yi te mooy atbaa'u taabi'iin ñii lañ jublu ci as-salafu saalih ci biir lislaam moo tax kuy askanoo ci ñoom ñu lay wax as-salafi wala as-salafiyya mooy ku jaar fa mag ñu baax ñu jaaroon ci sa pas-pas ak ci sa wax ak ci sa jëf lii lu jar a bàyyi xel la buñ ci jàppoon ñun ñëpp duñ tàqalikoo waaye tàqalikoo bi nag dafa doon loo xamee ne maanaam xadasa shar'an wa xadasa qadran dafa sax ci sharia ba sharia moo ko san moo ko jàngale ci ne loolu luy am la beneen bi itam la sharia jàngale ñoom dañ ko wegin dañ ko wan ginnaaw moo tax ñoom alfiraq lañ leen tuddee ñoo tàqalikoog l'islam dañoo tàqalikoog mbooloom jullit ñi mbooloom dëgg waaye sabata itam qadran yàlla ko dogaloon waaye nag ku ci bëgg a mucc da ngay topp ci la alayhi salaatu wasalaam waxoon parce que lu yàlla dogaloon la bay dem sharia wane ko ndax kenn mënut a fexe ba boo tàqalikoog dëgg doo jeng moo tax ñu naan daabitul iftiraq alladi yubadda'u yubadda'u fiihi al-mukhtalif wala daabitul iftiraq alladi yubadda'u fiihi fiihi al-muftariq wala mufaariq wa mufaaraqatu mufaaraqatu al-kitaabi wa sunnati fi aslin fi aslin aqadiyin aw amaliyin aw maslahatin kubra lil muslimin képp koo xam ne dangaa juyoog alxuraan ak sunna ci cosaan pas-pas wala cosaanu pratique wala jëfe wala intérêt bu mag ñeel jullit ñi lu mel ne alxilaafatul uzma ka ñëw juyoo ca kooku xalaas tàqalikoo na ak jullit ñi tax loolu lu jara jara bàyyi xel la ginnaaw noonu noonu la mel nag alayhi salaam daa wutal li nga xam ne mooy solution mooy bu demee ba am alayhi salaatu wasalaam da lay wutal solution bu demee ba am la lay muccal mooy jàpp ci sunna moo tax as-salaf daan wax ne al-i'tisaamu bi sunnati najaatun ngoyaanu ci sunna loolu kaaraange la ngoyaan ngoyaanu ci sunna ngoraange kaaraange kaaraange la dañuy wax ne al-firqatu naajiya nit mën naa wax ne ah lu tax kon ngeen tuddee kuréel ahlu sunna al-firqatu naajiya kuréel bu mucc bi ah lu tax kuréel moom buñ ko waxee rek mooy ña tàqalikook dëgg dañ naan leen li Cheikhul Islam wax ci al-aqidatul wasitiyya nee na summu wa summu al-firqatul naajiya lu tax li annahum faaraqu ahlal haqqi ahlal baatili bil haqq dañoo tàqalikook waa neen ci dëgg gi nekk ci dëgg ci dëgg ñoo dañoo tàqalikook waa neen ci dëgg gi nekk ci dëgg loolu tax ñu tuddee al-firqatul naajiya at-taa'ifatul naajiya kon loolu lu jar a bàyyi xel la ci mbir yi nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa wax ko nee na moo tax mu ne ku tàqalikoog mbooloo ma lu toll ne loxo fi takkee jaaro wala fi ñuy takkee boog montoor ak njara ba ca kaw ku ci tàqalikoog mbooloo ma lu noonu rek nee boo faatoo dangaa faatu faatu ceddo mooy koo xam ne amul leen lu la yilif lu musiba la mbooloo nag lañ fi jublu foofu moo di mbooloom dëgg ak ñi nga xam ne ñoo yilif jullit ñi nekk seen njiit nga nar a ànd ñoom lii mbir la moo xam ne mu jara jara bàyyi xel la te jullit bi war caa góorgóorlu kem kàttanam ñaan yàlla mu musal ñu ci lépp loo xam ne dàqalikoo la kon xawaari ji seeni mbir du jara bàyyi xel la ci jullit bi jombul xëy na bu ñëwee ci eh, li nga xam ne moo di yeneen i eh, barab ba agsi ci danañ gën a leeral seeni mbir kon alxawaarij ak alrawafid ak alchia ak almurjia yani alxawaarij wal rawafid wal qadariya wal ñii ay kuréel lañ yoo xam ne seen pas-pas yu bon yooyu yi ma doon tudd démb moo tax ñu tàqalikoo mbooloom ahlu sunnati wal jamaa kon dangay ngay jàng ne muallif bi lii mu ubbee téereem bi euh, lu am njariñ la lu am solo la li ñu war a jàng nag xam naa dañuy jàng ci firi bi rek ci jotaay yi di ñu door a ñëw ci leeral yi man la ñuy jàngee téere bu jarul yàkkamti muallif bi alayhi rahmatullahi ta'ala mu jeexalee ci introduction bu am solo boobu dafa wax ne fa mimma ajmacat alayhi al ummatu min umuuri diyaanati wa min assunani allati xilaafuha bidcatun wa dalaala anna allaha tabaaraka wa tacaala anna allaha tabaaraka ismuhu lahu al asmaau al xusna wa sifaatu al culaa lam yazal bi jamiici sifaatihi wa asmaa'ihi axaata bi axaata cilman bi jamiici maa bara'a qabla kawnihi wa fatara al ashyaa'a bi iraadatihi wa qawluhu wala bi iradatihi wa qawlihi innama amruhu ida araada shay'an an yaqula lahu kun fayakun kon fii buntu bi tom bi njëkk a mi njëkk jàng ci buntu bi di buntu bu njëkk bi mooy sax gi nga xam ne sax na ko tudd yàlla ki melakaanam sax ci alxuraan sax ci sunna sax ci bindere mooy ni ñu moo ñaaree doomu aadama sax ci itam ci xel moo tax mu allif bi wax ne fa mimma ajmaat bokk na ci li nga xamee ne dëppoo na alayhi ci moom al xeet wi ñan lañ ci jublu wan xeet la mooy xeet wi nga xam ne dañoo wuyu lislaam mooy al ummatul ummatul ijaaba ummatul ijaaba dañ fi jublu waaye kenn jublu ci umatu daawa te mooy ñi nga xam ne alayhi salaatu wasalaam xam nañu yàllaa ko yónni waaye dañoo lànk wuutu wuyu wuñ ñooñu moom dëpp wuñ ci lii waaye ñu wuyu lislaam gëm lislaam moom te xeetu lislaam rawatina ñi nga xam ne dañoo topp sunna te mooy ummatul ittibaa yii moom dañ caa dëppoo parce que moo tax lenn ci waroom xam-xam di charte sax ijmaa bala moo mën a am faw ñu ciy dëppoo day nekk ay waroom xam-xam yoo xam ne ci sunna la ñuy tege waaye duñ xool duñ nekk borom xam yoo xam ne ci bidaa lañ daan dund loolu kenn yenn ci borom xam dañ koy charte ci ijmaa kon yi nga xam ne xeetu lislaam bi rawatina xeet yi dëppook sunna xeet yo topp sunna ci biir lislaam bokk na ci yiñ dëppoo min umuri diyaamati ci mbiri diine mbir yi nga xam ne mooy mbiri diine ji mbiri lislaam ji pas-pas yeeg aju ci wàllu jëfe yooyu wa min as-sunani te mu bokk ca sunna ca sunna ya yoon ya pas-pas yaak eh, doxalin ya allati ya nga xam ne xilaafatu xilaafuha jiyoog moom bid'atun maanaam ak fent la wa dalaalatun ak réer anna allaha naka yàlla tabaraka nee na barkeel na ismuhu aw turam lahu ñeel na ko al asmaa'u turiya al xusna la gën a rafet wa sifaatu ak melakaan ya al ula ya gën a kawe ne ma lam yazal mustadan bi jami'i sifaat yi di ànd ak mboolem ay melakaanam wa asmaihi ak i turam axaata nee na peeg ci xam-xam bi jamii ma ci mbooleem loo xam ne baraa bind na ko qabla kawnihi njëkk ak amam wa fatarata mu bind itam mu kariyee nee na al mbir ya bi iradati ci ak nammeelam wa qawli ak ay waxam yi muy wax ne innama amruhu naka mbiram de moom yàlla ida araada bu nammee shay'an dara an yaqula mooy mu wax lahu ñeel ko kun amal fa yakun mu daal di kun nekkal fa yakun mu daal nekk yii mooy yi nga xam ne mooy sunu bind biñ firi tey incha allah waxtu bi dab nañu ba suba ak jàmm ñu ñëw ci leeral nag yi xam ne moom la muallif bi tudd euh, gën koo leeral ñaan yàlla mu defal ñu tawfiq wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in إن أسأت فاحملوني أو أخطأت فاعذروني إن أسأت فاحملوني أو أخطأت فاعذروني يفنى ما في هذا الكون ولا يبقى إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله